fi l adabi wal fadaa'il fi faslun fi sabr inna alladina salafu kaanu abad mustawxishiina innaa anhum nakad kaanu ida xaraja aamun anhum walam yusaabu fiihi fi ma lahum min maalihim aw najlihim aw nafsihim saa'ahum jiddan li xusni dannihim bi rabbihim in ibtalaahum bi nakad ulaa'ika alqawmu hum ahlu rashad kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi ñuy wax ci biiru tuub lii muñ yool yu mag ya nga xamante ne nii moom lay jaam bi di am ëllëg waaw léegi mu ne ak yi ci xadiis yi ñëw ne ëllëg gis nga niñ leen di bëbbale ñoom moom kenn du leen utal diiwaan ah seen téere ya naan ay ñu xool wala di leen utal misaan kaay leen ñu compter tegal leen balance déedéet déedéet dañ leen di sottil seen pay yi rek sopp a ah, di leen ko sottil waaw ndax ñoom ñoom amuñu waaw ñoom dañ leen di matal seenu pay bi xayri xisaab haala ñoom di loo xam ne amuluk saytu mu ne moo tax <clears throat> innal ladina sabaru gaa yi nga xamante ne ñoom innal ladina salafu ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñu ñu jiitu woon ci mbaax ci yoon wi kaanu radiyallahu anhu nekkoon nañ abat saa su ne na nekk ñoo xam ne dañuy wéet nga gis leen xam ne ñii daal vraiment am na luñ dallaal ñu ngi ci wéetaange bu tar inna a anhum bu dee dalee na sori nakat ay tiis ay nattu kaanu moo tax ba nekkoon nañ ida xaraja aamul bu dee ne daa am atum lëmb moo xam ne dafa jeex anhum wëllif leen walam yu saabu ñu xool ne at moomu kenn tegu leen ci fii ci at moom amul fii teguñ leen laaluñ leen fii fii maa lahum ci li nga xam ne moom lañu ñu moom amul min maalihim ci seen alal aw najlihim walla seen doom seeni njaboot aw nafsihim wala seen bopp gis nañ ni amul dara benn benn natt bu leen ci dal. saa ahumu jiddan lool day tar ci ñoom lool waay ci ñoom lu tax li husni zannihim ndax rafet njortu gi ñu am bi rabbihim ci seen boroom inib talaahum ndax xam nañ ne saa bu leen seen borom tegee nattu xam nañ ne ngir yëkkati leen a tax léegi nag at mu romb ba mu jeex te gisuñu borom bi nattu leen nii ci seen yaram nii ci seen njaboot nii ci seen alal nii ci seen bopp ah mbir ma gaa yi xam ne hee ñu ne affaire bi nag day day da leen di tegu njàqare voilà ndax xam nañ ne seen borom fu mu leen nattoo ngir yëkkati leen kon nag la fait que nattawu leen ah mbaadu daa daa daa daa pare ci seeni mbir maanu ci seeni mbir voilà inib talaahum rafet njort seen borom bu leen bu leen tegee nattu bi nakat ci ay musiba ay nat ay nattoo ki mettit mu ne nag kon ulaa'ika gaa yoo yële joxoñ leen joxoon bu sori alqawmu ñooy nit ña tax ñuy wax <laughs> hum ahlur rashad humu ahlu rashad ñooy waa jub voilà mu ne kon nag falaysa yaxlu <coughs> falaysa yaxlu mu'minun bila nizaa fi kulli arba'iina yawman ay yura bi rawatin shadidatin aw ay yusab bi nukbatin lahu tukathiru thawaab mu ne falaa falaysa yaxlu du wéet mu'minun way ngëm yàlla hmm, bilaa nisan ci loo xam ne amul xëccoo fii kulli arbaina yawm yawma ci quarante bés yu ne ñeent fukki bés yu ne du ñàkk du wéet bi am ngëm aji ngëm yàlla ju dëggu an yuran ñu tiital ko bi rawatin loo xam ne da koo dal loo xam ne tiital na ko lu borom biy def am nattu shadidatin bu tar aw wala boobu an yusaab ñu laal ko bi nukbatin ci am musiba ci am natt woo xam ne lahu boobu nag moom day na xam ne lii daal ngir moom du dara lu dul tukassiru day baril as-sawaab yool yi nga xam ne moom la ko boroomam di waajal mu ne wa ajwadu zuxri la darrahmani qul qatrataani thumma jurataani qatratu dam'il ayni fi sawaadi laylin bi sajdatin li dijtihaadi wa thani qatratu dima'i fil jihaad i'laa kilmatin li baari il ibaad mu ne wa ajwadu zuxri li nga xam ne moo gën dëxëñteef li ca gën a sell gën caa màgg lu nit mën a emmagasiné denc ko la dar rahmaani fa boroomam xul waxal ne qatrataani ñaari toq la summa ginnaaw gi jurataani ñaari wannaasu ñaari toq ñaari toq yuy toq ak ñaari yoo xam ne yu muy wann la lu muy ay gorge yu muy wann mel ni ñu ne ko ah ñaar yooyu ñooy lan mu ne qatratu dam'il ayni fii sawaadi laylin bi sajdatin li ijtihaadi bi ci njëkk mooy qatratu dam'in mooy toq rongoñ al ayni rongoñ bu jógee ci ci bët fii sawaadi ci lëndamu laylin ak guddi kenn newu fa yow dong te dara yënguwul kenn newul sa wet nga xalaat sa boroom bindum sa boroom ak li nga xam ne sa gàttañ lu ci liñ ko war a defal ak ay tëkkoom yi mu tëkkoon ñi nga xamante ne ñoo ko defalul dara ci kaw suuf ngay jooy waaye sopp sa boroom gu tar tax ngay jooy toq boobu di jóge ci sa rongoñ loolu mooy li gën a rëy benn benn toq baa ngoog bi nga xam ne moo gën a màgg gën a rëy ndëxañ téef lu daam di di jë cam si di denc fa boromam ngir yowmal qiyaam waaw ci lëndëm fii sawaadi laylin ci lëndëmu guddi te la ko waral bi sajdatin ci sujóot bu mu def sujóot fa mu sujóot rongoñam rongoñe di tuuru ca bët ya benn toq li ijtihaadi ñeel ka nga xam ne mooy lu di def ak nawaafil ci guddi waaw waaw di def tahajjud di yeewu ci guddi yi hein di jaamu boroomam loolu mooy bu njëkk bi mu ne wasaani ñaareelu toq bi kolu bu njëkk bi la la qatratu dam'il mooy toq rongoñu bët mu ne wa saani ñaareel bi qatratu dimaa'i mooy toqu deret fiil jihaadi ci jihaad ci yoonu toolu yàlla i'laa ah te dara taxul mu dem jihaadi xare ji lu dul ngir yëkkati kilmatin mooy kàddu lil baar yi ñeel borom bi aji bind suñu al ibaad bi bind jaam yi waaw waaw loolu xadiis la nga xamante ne ni al imaamu at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moo ko soroo jële ko ci Seydina Abu Umaama ah Suday Suday al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu ah al Abu Umaama al-Bahili mu ne mu jële ko ci Yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne laysa a ahabba ila Allahi min qatratayni wa atharayni qatratun min dumu'in fi xashyati llah wa qatratu waaw allahu akbar mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na amul dara ci borom bi lu mu ko lu mu ci dara lu mu gën a sopp ca lu gën a sopp lu fa yàlla ki ñaari toq ak ñaari jeexital mu ne ñaari toq yooyu bu njëkk bi mooy qatratun toq min dumu'in ci yoo xam ne ci ay rongoñ yoo xam ne day sotteeku hein fii xasiyatillah te ragal yàlla tiit sa boroom ragal sa sa boroom moo waral hein sa rongoñ daldi tuuru wa qatratu damin ak toq deret yoo xam ne tuhraqu des na ko tuur fii sabilillahi ci yoonu yàlla mooy ci jihaad te yonent bi saa saa waxoon na biñ ko laajee ne góor gi day kii day day day jihaad ngir ñu gis ne moom jàmbaar la kii fi mu bokk kii xam ya ndax dañ leen a laal ak yooyu ana kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man jahada man qaatala boo li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wala ak kullu kalmin yuklamu wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illaa lurul mooy xadiisu Seydina Abu Hurayra boobu nekk ci eh, saxiix nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane bépp muy bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu ne kullu kalmin bépp am ngaañ ngaañ waaw boo xam ne jaam bi daal dinañ ko koy jaam gaañ waaw ci yoonu yàlla waaw nga xam ne dañ ko koo gaañ yuklamu al muslimu fi sabilillah ci yoonu yàlla yakunu yawmal qiyaama day nekk bésu pénc bi ka hayatiha comme forme deret lay yor mel ni deret it tu'inat fa ba nga xamante ne ca lañ ko jam tafajjaru dama al lawnu mu dem waaw boo gisee deret ji waaw deretu eh, de couleur bi couleuru deret la yor waaye wala arfu arful misk mooy xet ga xetu li nga xam ne mooy misk la voilà mu ngi noonu kon affaire baa ngi noonu le kon nag mu ngi noonu moo taxoon mu ne kullu kalmin yuklamuhu al muslimu fi sabilillah allah wallahu te borom bi nag a'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg man yuklam ana kan lañu jam fi sabilillah ci yoonam illaa jaa a yawmal qiyaama wal lawmu lawmu dami war riixu riixul misk comme ni yu daal di solo ak imaamu Muslim ak ñoo ñële al imaamu Muwatta borom Muwatta al imaamu Maalik rahmatullah alayhi amul benn benn <coughs> benn <coughs> oh, yonent wala sa saa waat ci ki nga xam ne bakkanam ci loxoom la nekk ne duñu gaañ kenn fii sabilillah ci yoonu yàlla te borom bi nag ah mooy ki xam jumla intiradiya mise en opposition moo xam nag ki ñu gaañ ci yoonam de lu dul ne yowmal qiyaam day ñëw waajoo jële deretu ja yor couleuru deret waaye xet ga xetu misk lay doon kon nag mu ngi noonu le kon xatratun fi sabilillah loolu mooy ñaareelu xatra bi mooy toq bi bii di ñëw ñu continuer wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina